islam yahya ibn sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shafi'iyu rahmatullahi alayhi wa radiya anhu fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam ci suñu jotaa bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna euh, jeexaloon nañ te moom lañ gisoon ci jotaa bii ñu génn muy ñaareelu xadiis bi ba ci buntu bu njëkk bi ci téere bi di baabul ixlaasi wa ixdaari nniya fi jamici al acmaali wal albaarizati wal muy buntu bi wax ci sellal lépp di teewal yéene ci lipp loo xam ne lu ñuy jëf la wala lu ñuy wax la wala suñuy état la ci yu feeñ ak yu nëbb gisoon nañ kon xadiis sayyidatu Aisha boo bële radiyallahu anha di nga xam ne ci lay wax armée boo bële mbooloo moo bële daldi woon takku ne dañuy ñëw ngir toj ci kaaba gi ak ñi nga xam ne ñoo fa ne ngir buum leen waaw ba su yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax la leen di dal ci tremblement de terre suuf suy yëngatu ca seen tànk ya ñoom ak ñene woon foofu yépp ak le sayyidatu Aisha radiyallahu anha jaaxle mais ah ñoom sax ñoom bu dee ñoom sax comprendre nañu dañoo ñëwoon ngir mais ñeneen ñi nag ñi nga xam ne dañ doon dox seeni soxlaak waa marché baak ña fa ne ñooñu moom ñoom lu ñu mu ne ku nekk noonu la ñuy leen di def ku nekk nag ñu daal di lay dekkil yawmal qiyam selon sa yéene rek la nga yéene woon te gisoon nañ lëkkaale bi am ak bunt bi walillahi alhamdu wal minna te waxoon nañ ci njànget yi ne loolu day wane ne ah di nekk foo xamante ne nii ay ay kàccoor a fa ne di nekk ak ñoom di toogaale nag ñoom loolu mooy problème bi ndax bu borom bi mbugal wala musiba di ñëw di dal seen kaw du sélectionné de du ne ñii lay dóor bàyyi ñi ci des ñépp lay buub waaw te loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah, waxoon na ko tamit ci beneen xadiis nga xamante ne ni e, Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu mu ne ida anzala allahu bi qawmin azaban asaaba alazabu man kaana fihim thumma bu wàccee benn mbugal ci ñoo xamante ne du ñoom ñëpp ko yelloo waaye ñoo fa ëpp ba tax mbugal ma ñëw day laalaale ñëpp waaw ginnaaw gi nag képp ku fa rek dalay yóbbaale ginnaaw gi nag ñu daal di leen dekkil ku nekk sa yéene rek waaw mu ngi noonale moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax ci xadiis boo xamante ne ni al imaamu Abu Ya'la rahimahullahu taala moo ko solo eh, sanad bi nag wér na imaam al-Haafiz Ibn Hajar tudd ko ci al-Fath naka noonu al imaam as-Saxaawi eh, eh, al imaam al-Haafiz Ibn Hajar noo ci kii. ad-diraya voilà fi taxrij al-hidaya fala ko indi na ko noon al imam as-Sakhawi tudd na xadis bi nga xam ne mawlaana Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dañ koo invité benn tiit bi mu ñëwee mu dégg fa ay musique ñoom da ngay xam ne bu na nee sami'a lahwan mooy ay musique la fa dégg mu daal di dem yoonam moom Ibn Mas'ud ibn Umm Abdin dugul ñu ne ko mais lu xew mais euh, lu xew mu ne parce que damaa dégg yonent mi alayhi salaatu di wax ne man kassara sawaada qawmin fa huwa minhum wa man radiya amala qawmin kaana sharikan liman amila waaw Mawlaana Ibn Mas'ud la ilaha illallah yaa ngi imaginer mais kii bu newoon suñu suñu ceet yi dara na du ñëw mais du moom dañ ko invité ceeb gi mu ñëw dégg ay ay musique duggul mu mu muy dem ñu ne ko mais lan la mu ne parce que damaa dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne man kassara sawaada qawmi képp koo xam ne dafa bari ay mboolooy nit waaw yow fa huwa minhum moom ci ñoom la bokk allahu akbar waaw man kassara sawaada qawmin fa huwa minhum ci ñoom la bo wa man radiya képp ku gërëm kontaan amala qawmin jëf joo xam ne moom la ay nit di def mbooloo sànkam nga kontaan ci na la leer na yow kaana sharikan liman amila yow ak ña koy def même bu dee defoo sax sa xol rek nga ko gërëme yaat ñay def yéen a yem wa akbar ay waaye est-ce que lii newuñu ci baabul ixlaas waay di di teewal yéene yi di xool suñuy yéene fan lañ koy def waaw laa ilaa ku bari lu mbooloo loolu nag boo ko xamee dangay xam ne ndeke man ngaa toog sa néeg di récolter ay bàkkaar waaw ay nit di tooñ ci àddina bi di mbugal yeneen di nit li ci gën a garaaw léegi ay jullit yoo xam ne surtout jullitu ñun suñu jullitu façon yi inconscient lañ def suñu information yépp ñu ko teg ci lu no ci li ñu noon bi nettali ci télé yi ak rajo bi ci kaw ñoo xam ne di dénigrer di wax lu ñaaw ñoo xam ne ay jullit lañ ñi ñun waaye bokkuñu couleur tax wala sax bokku couleur waaye bokkuñ nañu gisee diine ji ñu jàppe leen ay noon gëm li ñu nasaraan bi nettali ci ñoom ñuy jël ay baat yu ñaaw di leen ko wax naan ñaay ay terroriste lañ te yow xamaloo leen dara lu dul télé bii ngay xool noonam bii ñëw di ko xeex lim lay wax kese moom nga jàpp nga gis ay journalistes yu irresponsable nekk ci suñu quotidien yeeg yooyu tamit di relater la même chose di wax la même chose di répéter comme ay seku ay perroquet li nga xam ne moom la seen maam yi nga xam ne di wax ci CNN ak yi nga xam ne France 24 ak yu mel noonu walla iyaadu billah di ko wax ci seen xaqu ay julit waaw loolu day dem ba gaa yi gaa yi ay moom sax lañ leen di jàpp seeni mbokku jullit waaw ñoom fii mu ne musiba ak ay yéeféer parce que ñoom ay occidentaux ci nañuy gën a attristé woo que mu daloon seeni mbokki jullit yoo xam ne Bagdad lañ dëkk wala fi nga xam ne mooy mooy mooy Afghanistan wala wala wala biladu Sham wala fi nga xamante ne mooy Nigéria wala Afrique du Sud wala feneen waaw bu dalee bi yéeféer ba ngeen di mais bu dee jullit mu mel ni du dara wal iyaazu billah nga gis ñu dem bay cautionner li li ah duma yi nga xam ne moom la moom la ñenn ñi di xeex ay jullit ñuy kontaan ci lool te teguñu ko ci est-ce ñoo nekk ci dëggam dañuy xam ne tooñ la waaye comme que ñoom jullite gi ñuy woote li ñuy woote mooy nañ dellu ci li fi yorente ma lay saab saab indi looloo leen naqari en tant que jullit neexu leen ndax xam nañ ne parewu ngir def ko gis seeni ko jullit yu fa seeni taxawal lool am ñu leen di xeex ñu jàppale ñoon walla iyaazu billaah moo <laughs> man radiya képp koo xam ne dafa gërëm kontaan amala qawmin jëfu ay nit waaw ay nit yoo xam ne dañuy jëf yu yées nga ñëw kontaan ci kaana sharikan liman amila yow am nga ak ñi ko jëf léegi nag bu dee lu baax la ñuy def lu baax it nga kontaan ci ndax manoo dem mais sa xola nga ñoom yow yaa ngi mel ni ku jëf lu baax loolu la moo tax it man kassara sawaada qawmin fa huwa minhum ñu war a xool fi dëgg féete ñuy ànd ak moom même bu dee ne ña yor dëgg de wala ngay manifester ngir dëgg ñooñu du ñuy jullit loolu du dara yonent bi da alayhi salaatu wassalaam nee na xam nga fii da gis léeg-léeg ab injustice bu mag ak tooñ bu mag am waaw réewu tugal yii nga gis fii gaay ne dimanche place Bellecour dañuy dem fii ci Lyon wala Paris Trocadéro wala fa nga xam ne mooy Canada fa nga xam ne mooy Montréal ak ke foofu yoo nga dégg fu bari New York gars yi ne dañuy marche contre lan ndax daa am ñu ñu tooñ xooluñ ndax yow nga yow en tant que jullit manoo toog naan bon association yi di organise ñii tay yéeféer lañ quoi sama yoon newu ci non non ñoom li ñuy xeex li tax ñuy marche seen noble boo amee temps defal même boo la dem mais kontaanal ci li ñuy def au minimum yaakaar yow nga nekk sharikan liman amile waaw nga daal di nekk koo xam ne da ngay ci bokk mel ni yaa fa woon ndax ngant boo am yonent nga ne lañ ma après dëgg fu mu ne dëgg moom moom yéefar bi ne lii dëgg la te mu nekk dëgg dëgg la ju injustice <laughs> loolu kay yomb naa xam léegi yow doo toog sa ruq naan ah, man daal ku yi man du ma ànd ak ñoom quoi yow xamoo li ngay wax yonent fi daari abdillah ibn jud'ana hilfan ma ahabbu an li bihi humra nam walaw ud'a bihi ila al la ajabtu waaw comme ni nga xam ne noonu la ko al imam al-Bayhaqi rahimahullahu solowee ci as-Sunan al-Kubra na ko noonu al imam al eh, ibnu ibn Hisham andi na ko ci siratu ibn eh, eh, siram bi voilà siratu ibn Hisham ak siratu nabawiyya waaw yeneen bi alay saat salaam ne laqad shahidtu te lii muy wax nii lii muy wax nii moom lañ historien ñi toppatoo euh, siira gën a xame ci hilful fudul waaw muy benn pacte la boo xam ne la waa Quraysh ci defoon waaw daal di dajaloo te boobu bi yonent ma lay saasaam ndaw la ah. mooy nekk gul woon euh, officiel a woon message bi de ay vingt ay vingt ans la waaw léegi gaa yi xam nga luñ def euh, parce que bon am na riwaay bu ne loolu ba ñuy gis siira wi rab euh, gisoon nañ ci yàggoon nañ ci <laughs> waa ji ñëwoon ab commerçant ah bokkoon ca waa yaman ca tribu yaman yi ñëw al-Asim nu waayi da sax mi tooñtam bu mag bi daal di lépp ah euh, marchandise ba pare ne du ko fay quoi mu koy laaj waa ji mu ne ko joxuma la dara waa ji ñëw yéeg ca montagne Quraysh ba waaw ca Kaaba yuuxu wax ca kaw woo waa Quraysh ci ngir ñu dimbalu ko ci tooñ gi ñu daal di dajaloo waaw ci kër Abdallah ibn Jud'ana waaw nekkoon kilifa la ci waa Banu Taym muy qabila eh, eh, bi nga xam ne waaso bi nga xam ne ci waa Quraysh fële Sayyidina Siddiq bokk moom nii ci la bokkoon te moo nekkoon kilifaay waa Quraysh moo fa gënoon a màgge temps yooyu jamono jooju muy Abdallah ibnu Judu'ana waaw léegi di <laughs> waa Banu Taym ibnu Murra la bokk bañ fa dajee waa Banu Hashim waa Banu Muttalib waa Zuhra waa Banu Zuhra waa Banu ak ñi ngi def daal di jël pacte kene du ñu fekk Makka kenn koo xam ne ku ñu tooñ biir Makka ci waa Makka wala keneen ku dëkkul Makka sax jóge feneen ñëw Makka am ku la fi tooñ lu dul ne dinañu nekk benn dal ci kaw kala tooñ ba ni muy nangoo tooñ dam la bu lees alal la jëloon mu ñu ci ko par force mu delloo ko ak ku man di doon moo tax ñu tudde ko xilfal fudul te fatt bu mel noonu amoon na temps yu yàggee avant ci waa Quraysh ci seen maam ya waaw yonent bi alayhi salaatu salaam ne man loolu la doon wax ne man de fekke naa te boobu ndaw la woon alayhi salaatu wassalaam fekke naa de ci waa Banu Abd kër ah, Abdallah ibn Jud'aan hilfan benn pacte boo xam ne la waa Quraysh jëloon ngir lan doxal dëgg xeex ak injustice ak tooñ ak kooku ku yenu tooñ nga ku man di doon kilifa la uudu kilifa al-Aas ibn Waa'il man huwa kaana min saadaati Quraysh bokkoon na ci sangu Quraysh mais dara fii laa wax kay dañ na saay alaas di nga génne alalu salay diñ ko jox par force diñ ko ñu coalisé mais loolu nag pacte boobu la yonent bi saa saam doon wax ne bi mu ne bi nga xam ne ci la ko euh, euh, borom officialisé la révélation bi ba muy woote nekk Medinatul Munawwara ala saakini abdalu salaatu wassalaam mu ne man de fekke naa ci kër Abdallah ibn Jud'aan di fàttale ku jamono joojale xilfan pacte boo xam ne bëgguma ñu jox ma du ma ko jënde ak gëléem yu foor yooyu ñu doon ñu gisoon bi muy wax Seydina Ali ibn Abi Talib ah la an yahdiya bika Allahu rajulan wahidan xayrun laka min an an an an yakuna laka humrun na'am ah bu gisoon nañ ko fan yee que <laughs> benn ñu bi gindi benn nit jaare ko ci yow moo gën nga amoon giléem yu foor yoo yële te ah soow te baax te xool mooy addina mooy rek alalu addina yëpp luñ mag buñ jëloon alalu addina yëpp teg ko ci balance pacte boobu man yonent ba saa saa ñu teg ko ci balance pacte bi laa jël du ma ko jënde mukk ak alalu addina waaw mu nekk lool bu ñu ma ko woowoon pacte bu mel noonu walaw ud'a bihi fil islam buñ ma ko woowoon fii ci l'islam bii may woote pacte bu mel nii ku ma ko woo ci buuri jamono wala nitu jamono ku man di doon même bu gëmul li may woote bu ma wootee ci pacte bu mel noon la ajabtu dinaa ko ci wuyu man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ko xooloon na ne ah non li mu xool mooy alxaq zalika bi anna allah huwa alxaq waaw ndax borom mooy dëgg dëgg tax mu teg fii justice loolu nag képp kuy xeex dëgg bul xool ban couleur la yor ban religion la yor fan la bokk sa yoon newu ci justice lay xool àndal ak moom même bu dee ne ñi ne ay jullit lañ ñépp ci tooñaange gi lañ ànd àndal ak waaw <laughs> loolu la tax il faut être yeewu waaw am na ñoo xam ne jullit lañuy doon di woote ci tooñaange ba pare bëgg yow nga jàppale leen ci parce que jullit nga wala parce que taalibe diw nga bañal ba ut ku lay bañal parce que boo leen toppee ci loolu musiba gu dugg yow dina la dal waaw ndax man kassara sawab sawab qawmin fa huwa minhum kon nag bon ci gàttal kon affaire fa ngoog wa man radiya amala qawmin kana sharikan liman amila voilà kon nag mu ngi noonu léegi nag ñu war a ñëw kon hmm, ci hadis bi waaw kon nag ànd ak ay tooñkat problème bu rëy mooy bu leen musiba di dal da lay buubaale après nag yow selon bu dee sa mooy da ngaa kontaanoon te toon dañuy def ah yow da ngay dekki ak ñoom waaye dommage li daay naan dommage collatéral la <laughs> des dommages collatéraux ah, boo dekkee yow loolu du ci dara boo dekkee ci bu baax na nga ne woon dekkee kama qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama kon nag insha allahu taala ñu jël xadiis bi nga xam ne kon moo ci tegu ah ba léegi fan al imam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne wa an Aïshata radiyallahu taala anha annaha qaalat qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam laa hijrata ba'da al-fath walaakin jihaadun wa niyya wa idha istunfirtum fanfiru muttafaqun alayhi qaala al-musannif rahimahullah wa ma'an haahulaa hijrata min makkata li-annahaa saarat daaral islaam kon al-imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu wax kon ci ñetteelu hadiis bi mu ne waan Aysata mu ngi jële ci sayyidatuna Aysa binti siddiqi radiyallahu taala anha wa arda wa radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne annaha qaalat nee na qaala annabiyu mu ne qaala wax na annabiyu ki ñu solo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne laa hijrata amatul gàddaay ba'dal fath ginnaaw ubbi Makka di ñu ubbee Makka moom gàddaay di jógee fi Makka di jóge Makka ngir rawal sa diine di dem di gàddaay yi naan damay dem Medina maa fi neen amatul waaye walakin li am ba des léegi lan moo am jihaadun mooy ah buntu yi wi tëjuwul parce que jóge Makka di gàddaa am euh, jeex na rek que ne buntu tëj na non tëjuwul walakin waaye jihaadun buntu yoo ñu naan jihaad mooy di xare ci yoonu yàlla tey kër këri ci lépp loo xam ne day doxal diine ji yow loolu des na jihaadun wa niyya ak yéene bu baax voilà loolu moom des na moom day des de ilal abad wa idas tumfirtum waaye des leen nee nag ay wa jóg leen mooy njiit bi wala ki nga xamante ne moom la jox mu charge affaire u guerre bu leen nee jóg leen ministre de la guerre wala ministre de la défence wala des armes wala yu mel noonu ne wa idas tumfirtum bu leen nee jóg leen ay wa mobiliser leen mobilisation générale jóg leen wala yéen waa mbooloo sangam jóg leen ngeen waajal xare bi nga xam ne moo war a am fanfiru na ngeen jóg ah participer ci xare ba nga xam ne moom la leen woode mu ne nag xadiis bii de muttafaqun alayhi muttafaqun daal dinay dëppoo alayhi dëppoo nañu ci moom kan mooy al imaamu Buxaari ak al imaamu Muslim ibnu al Hajjaaj ibnu Muslim rahmatullahi alayhima léegi nag mu ne eh, kii bi Euh, wa mu ne nag li nga xamante ne nii mooy li muy tekki li imaam an-Nawawi moo ko wax mu ne laa hijrata mooy ngir waxoon na la ne dinaa leeral yenn kàddu yi nga xamante ne nii day feeñ ci kii yi ma wa washiha <laughs> bu ko defee ma daal di leeral loo lële ngir ki nga xamante ne ni daa am maanaa wala am yoo xam ne lu ma war a junjula ma daal di koy leeral voilà mu ngi noonu maa yaxtaaju ila dabtin aw sharhi ma'nan xafiyin bi nafa'isa min at-tanbih min min at-tanbihat kon nag mu ngi noonu le kon nag mu ne kon maanaa léegi nag pour nga bañ laa hijrata nga ne e eh, gàddaay jeex na ah saay addina bi amatul gàddaay déggu ngeen li nga daan te bawe wax na ko bu yàgg yéen bu nawee ne la hijrata ba'dal fath dañ na ah non non non dégg la hijrata maanaa wa maanaahu la hijrata min makka amatul gàddaay ma nekk makka ne moo Makka daal manatuma fee dund sama diine dama fiy génn dem ngir rawale sama diine loolu amatul li annaha lu tax ndax Makka kat saarat mujj na nekk daara islaam kërug l'islam ndax daaru xarb la woon mooy këru xeex la xam nga lool jargon la boo xam ne ñu bari eh, léegi duñ ko toppatoo mooy daaru xarb ak daaru l'islam daaru l'islam ak daaru xarb daaru xarb mooy kër yoo xam ne yéeféer dëkk réew yoo xam ne yéeféer yaa rawatina nag yéeféer yi nga xamante ne dañuy xeex l'islam nga xam ne en conflit direct la nekk ak l'islam loolu la ñuy woowee daaru xarb daaru l'islam mooy fi nga xam ne l'islam ña nga xam ne ña ko dëkk ñoom dañoo nangoo wommatul seen borom léegi nag makka nag bi nga xamante ne yonent na ne saa saam ndax lii fatxu makka la ko doon wax rek voilà léegi euh, am na ñeneen ñoo xam ne soloo nañ xadiis yu mel ni sa saxaaba yi moom ba yooyu yooyu buñ ci dugg euh, insha allah ngir bañu guddal léegi mooy yonent na ne saa saam ndax nit ñi dañoo ñëwoon waaw bëggoon di gàddaay fekk dafa ubbi comme ni Mawlana nu ma kii wax Abdullah ibn Abbas am ñu ñëw ne dañuy bëgg euh, gànnaay mu ne leen déet la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya mooy keroog discours am boobu nga xam ne moom la defoon Makka bi nga xam ne ci la ubbi Makka waaw Makka bi mu amee dafa ne ñu bëggoon a euh, gàddaay mu ne déet jeex na ndax Makka ci boppam lan moo taxoon ñuy gàddaay daa am lu ko waraloon mooy nit ñi premièrement dañ doon la wala seen bakkan waaw moo taxoon mu ila al-Habasha fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad waaw moo taxoon mu ne leen woon ca gàddaay bu njëkk ba bam ne Makkatal Mukarrama moom yonente bi alayhi salaam mustad'afuuna yi ñi doon néewal doole ci jullit ñi mu ne leen te juróom-ñeelu at ba ginnaaw biñ ko yónnee ci cinquième année bi mu ne dem leen Éthiopie ndax am na fa buur boo xam ne duñu tooñ kenn fa moom waaw parce que ñooñu ma nekk seen nekk Makka dafa newoon lu dangereux parce euh, Euh, mbugal yi dafa taroon waaw am ñoo xam ne commencé nañ leen di fa faat comme ñoom Sumayya bint Xubbaat wala bint Xayyaat ummu Ammaar radiyallahu ta'ala an ali Yaasir waaw di yaayu euh, sayyidatu sayyidina Yaasir euh, Ammaar voilà ak duma yi ñu leen doon teg yooyu biir ñaar seen seen digg ginnaaw ay ay ay weñ ñu tàngal ak yu mel noonu dafa taxoon wala di leen miss yi comme nañ defoon sayyidina Xabbaab ibn al-Arat jaarale ko ci ci tàngoor bi ah ci ci taal bi yu mel noonu dafa metti woon mu wax leen ñu dem foofu ngir ñu rawale uniquement seen bakkan waaye seen diine gi ñu rawale laalu Makka yi ban talee di dem Medina loolu la woon rawale seen diine rawale seen bakkan ak tamit ginnaaw ba fa yonent bi alayhi salaatu salaam nekkee nag mu nit ñi war a ñëw gàddaay comme ni ñu ko fi tuddee ngir jàppale l'islam ngir jàppale diine ndax seen noon yi dañu leen a waroon fët di leen bëgg leen a faagaagal waaw waaw bëgg leen a faagaagal l'islam soxla ndimbal moo tax boobu ah, gàddaay eh, nekkoon li nga xam ne farata la woon comme nim leere ci suuratul anfaal léegi nag bi loolu amee ak suuratul euh, nisaa yi li muy wax euh, ba mu des almustad'afuun ñi nga xamante ne ni ñoom amuñu xiila waaw wala yahtaduuna sabila te amuñu benn pexe ngir dem gàddaay te amuñu amuñu possibilité dem gàddaay te amuñu pexe bu leen yóbbu te Mawlana Ibn Umar ne mooy Abbas ne man ak sama yaay ca la ñu woon radiyallahu anhu maa muy Lubaaba ah ah bint bint bint bint al muy Lubaaba Ummul Fadli Lubaaba bint al-Harith al-Hilaliya radiyallahu anha yaayu Sayyidina Abdullah ibn Abbas Mawlana Ibn Abbas ne man ak sama yaay ca la ñu woon. amu ñoom benn pexe moo tax ñun gàddaay fii lañ ñëw waaw léegi nag li ñu musiba gi doon tax nit ñi di gàddaay amatul jeex na ndax l'islam a fa nekk ba yeneen fay saxaar ubbi ko teg fa koo xamante ne moo fay gouverneur moo ko fa toogal <laughs> ba pare na jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa waaw li toj xërëmum Quraysh yiñ defoon ci Kaaba gi di effacer la nga xamante ne mooy dessin yañ fa defoon Mount Ibrahim alayhi salaatu wa salaam Seydina Ismaïl ñu yor comme ñoom seen xërëm yi ñuy def yeneen ci maanaam saa saa effacer yëpp nañu waxu ñi li ñu wax du demeewul noonu masinoo def lii effacer yooyu yëpp pat xërëm yi ne jaa al haqq dëgg dikk na. wa zahaqa naax na saykat dem na al baatilu meen di xërëm yi fi ne woon ak iblis mi fi doon jaww jonge fii ci Kaaba gi waaw ak Quraysh ak Makka. innal baatila kaana zahuuqa neen nekkoon na te du dañ di nekk di wéy di dem waaw yàgg na fee jéem a ut place waa newoon na fee ne newoon na fi nit waaye léegi dem na waaw léegi nag loolu nag bi nga xamante ne nii ci la am loolu moo tax euh, euh, léegi euh, gàddaay fooy gàddaay bi jóge Makka di dem feneen mais loolu tekkiwul ne gàddaay jeex na mooy. yow koo man di nekk loolu Makka la la wax moo tax mu ne maanaaha maanaahu al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne maanaam mooy amatul laa hijra min Makka amatul gàddaay di jóge Makka ndax mujj na kërug lislaam waaye loolu mooy loolu di dem ne di naag loolu déedéet loolu jeex na waaye mooy gàddaay moom du jeex ci àddina fépp boo xam ne ab jullit dafaa ne manu faa jaamoo yàlla loolu moo taxoon Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma doon wax ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ay nit ñoo xam ne dañoo nekkoon ak yéefar yi day julli lañ nekk ci yéefar yi xare am ñu ñëw nekk ci biir yéefar yi parce que bon comme que bëggu ñoo wane ne dañoo gëm ñu ànd ak yéefar yi léegi nag bi nga xam ne ci la xeex bi am ak jullit ñi am ñoo xam ne ci ñoom rey nañ leen te xam nga loolu moom la moo tax ñu naan ci Ali ibn Umayya Umayya ibn Xalaf sayyidu Quraysh papaay Safwan ibn Umayya xam nga Safwan da amoon frère bu tudd Ali keroog Badar demoon na bañ faat ko Badar moom bàyyi ji Umayya moom moomu Ali moomu am nañu ne Ali boobu jullit la woon en da doon laqatu te nemewul woon bàyyam moo taxoon bi ñuy dem Badar ah moom it mu génn voilà ànd ci bañ faat ko noonu mu ne nag ñu mel noonu te lool ci suuratul Nisaa moom la borom bi di wax naan euh, euh, ñi nga xam ne malaaka yi euh, da leen di dañ leen di faat ëllëg. zalimi anfusihim qaalu fiima antum fiima antum qaalu kunna mustad'afina fil ard voilà ñooñu lay wax malaaka yi di leen faat di jël seen bakkan yi mooy bés bi ñuy gaane naan leen lan ngeen di def ba nekk ci biir yéefar yi ba ba léegi di leen fekk ñu naan ah ñun de dañoo nekkoon ñoo xam ne dañu doon doyadal ci kaw suuf ñu naan leen alam taku ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha yéen xanaa yéen suufu si yàlla si yaatuwul woon ba ngeen gàddaay ci voilà ñu mel noonu par exemple ñooñu loolu képp koo xam ne ci situation boobu nga nekk yow amoo droit koo xam ne mënoo fa sax jaamu yàlla non kooku moom yow yow gàddaay day nekk farata ci yow sinon sinon bu dul kaa nit nekk réew moo xam ne réew yéesér la nekk fa loolu di jaamu yàlla nit ñi di ko gis même bu dee yéesér lañ loolu moo gën ci moom comme ni ko al imam al Mawardi ash-Shafi'i rahimahullahu taala waxee ne nit ki bu dee man na feeñal diineem pratique religieuse ak njulliteem ci dëkk boo xam ne ci dëkku yéeféer yi la nit ñi di ko gis ndax loolu rek ak woote la nit ñi di la ngay dem jàkka gis la ngay ni ngay respecté sa sa sa jëflanteeg ñoom te lépp ñu xam ne yow meewoon yi lu dul jullit gi nga nekk nga am ay principe am kàddu am yooyu ba pare di doxal sa diine bu julli jógee amul dara lu la ko teree def parce que sa diine la ñu gis rigueur bi nga àndal ak jikko yooyu ak ñi ngay nekkal ñi ngay duulit am tout le monde julli te ñoolu julli ñam tooy ñee euh, euh, ci ñoom tey dem jàkka yeeg yooyu ak bu tabaski doon yooyu ñu lay gis loolu noonu ak woote la gu rëy la mu ne ku mel ku man loolu ci réew moo xam ne réew réewum yéeféer la kooku mu des foofu moo gën fuuf muy génn ci réew moomu di dem lu tax ndax dañuy am yaakaar bu baax keneen ku dul moom ñeneen ñi ñi koy gis te du ñuy dugg ci lislaam ndax moom kon lii la mooy gàddaay gi waaw amatul di jóge Makka dem feneen mais képp ku nekk situation boobu yow te manoo jaamu yàlla yow nga dem ba mel ni yow léegi dara kooku moom nga dem feneen mooy ràññeeku sinon nga des foofu bu dee man nga fa feeñal sa diine moo gën comme al imaam al Mawardi rahimahullah wax